bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi wahdahu wassalaatu wassalaamu ala nabi Mustafa wa ala aalihi wa ashaabihi eh, wa man waalaahu tayib kon ci ñu ngi nekkoon ba tey ak eh, sharxu shuruutu salaa bu Cheikh Mohammed ibn Ibrahim ibn Ibrahim al Cheikh eh, rahimahullah wala ci darsi weesu ci sharxam lañuy jëfandiku wala sukkandiku ci ci dars yi <clears throat> loolu mooy ci page <clears throat> man ci surutu sa gis ne alislaam wala aqul wa tamyiz wala rafa adas izaarat najaasa wala dañ ko jëloon dañ ko jëloon mujmalan di jëlaguñ ko woon euh, fassalan je pense ah, mujmal dañ ko jëloon mujmalan naam tayib kon fi ñu war a tàmbalee mooy fi mu tàmbalee ci al islaam التبشر بسرعة جبالا شرط لها وليس وحدها ولا طيب je pense que islam jëlaguñu woon islam huwa shartun laha wa laysa laha wahdaha wala jëlaguñu ko woon de non non non non jëlaguñu ko woon de foofu foofu la tàmbali طيب bu ne al islam huwa shartun laha li xam mooy comme charte bi jiitu ma islam charte la ci ci julli waaye nekkul ci moom rek la doon la doon chart waaye tam chart la ci li nga xam ne mooy xaj ci woor ak ci li nga xam ne moom mooy sadaqa du wér lu dut ne mbir yi tudd dafa jóge ci li nga xam ne moom mooy ab jullit chartu six donc fii na gis ne al islam chartu sixa la charte ñaar dañ koy xàcc ñaar charte sixa ak charte qabul mooy charte bu ñu daal di la chaque ne bu ñu wax ne charte sixa la dafay doon charte qabul loo xam ne su wérut kenn du ko kenn du ko kenn du ko nangu kon mbir fa mu wér foowu mu daal di nekk li nga xam ne mooy jullit julli yéefër julli bokkaalekat julli ab munaafiq deesul du wér kon deesu ko nangu mu ne wala aql bokk na tamit ci xam mooy shuruut li xam moom mooy xel mooy mu daal di xelam jaamu yàlla yëpp amut bu ciy wér loolu dafa ànd ak li nga xam mooy xel mooy jaamu yàlla yëpp amut lenn loo xam ne da ciy wér hada aidan shart li jami ibadat shart la ci mboolem jaamu yàlla yëpp wala tasixu abadan bidun aql jaamu yàlla du wér lu dut ne dafa làmboog li nga xam mooy xel wala tamyiz boo ko ñu xam mooy tamyiz mooy ràññee wala hada charte li jami al amal illa al xaj wal umra li nga xam ne mooy ràññee nag moom charte la ci mboolem jëf yëpp mboolem boog jaamu yàlla yëpp ba mu des li nga xam mooy xaj ak umra mooy xaj dina wér umra dina wér te nit ko fekkagul eggagul ci atu tamyiz كد من يمكن تكتلو تشوف عبد ابن عباس رفعت أو رفعت امرأة صبيا لها فقال يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر من هنا النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن بين جيجن مسنا يكتب أن خاله لأن برنتل dana ko yow yonent bi yàlla bi ndax kii am na aj yonent bi sallallahu alayhi ne ko waaw yow nga moom yool wi <coughs> yéen nag li wélis ñaar yi aj ak umra ngir mu wér faag mu am li xam tamyiz tamyiz borom xam ne dañ koy faral di tëkk ci juróom-ñaari at waaye dal xanaabila li ciy gën a wér mooy ne tamyiz day doon ci ibaada bu nekk tamyizam mooy nit ki su fekkee ne toll na ci am na ma xel ba mën a ràññee jàpp jàpp gu baax julli julli gu gu wér donte juróomi at lam mën nañ xam egg na ci ci tamyiz jaamu yàlla bu nekk ak tamyiz den nit mun na egg ci atu tamyiz ci aj wala bokk ci julli te du ko egg ci la mooy mooy aj kon dañuy jël li nga xam ne mooy tamyiz tënk ko ci jaamu yàlla bu nekk bu nekk nisbiyan moom mooy lii li gën a donte li gën a siiw li gën a bari mooy di ko tënk ci ci juróom-ñaari ci juróom-ñaari <clears throat> bokk na ci ba tey ci shuruut yi raful xades mooy yëkkati ak ak toj waa bokk ak tojal lim ci jublu ñaari bi mag mag bu ndaw bi bu mag bi mooy janaaba mooy bi nga xam ne dafay warlu ak sangu jigéen mu gis mbaax wala bu gis mbir it jullem du wér ndax mënta yëkkati tojaanga ga mënta yëkkati ko lu dut tojaanga ga dafa dafa yëkkati ko te mënut koo yëkkati lu dut ne dafa jeex naka noonu tamit tojaanga gu ndaw man nga tojaanga ndaw moo xam lépp loo xam ne dafay yàq jàpp du wér lu nag ci li nga xam ne mooy tawaaf ci ak wax. loolu werante gu am loolu mooy yi nga xam ne moom la Cheikh Islam Taymiya rahimahullah moom la mu leerotal mooy ne tawaaf mun naa wér naam mun naa wér ànd ak ak tojange bokk na ci ba tey li nga xam ne mooy shuruut yi izaalatu najaasa mooy juróomeel bi mooy dindi li nga xam ne moom mooy sobe mooy nit ki mënta julli lu dut ne ci yaramam ak i yëreem ak bërëb ba muy jullee sobe da caa yëkkatu kon yëkkati sobe ci ñett yi lay dellu ci yaram bi ci bërëb ba muy jullee ak li nga xam ne moom mooy yëre bi bërëb bi mu jullee fekkee da ko raam sobe mu teg ca kaw dara boobaa dindi na ko waaye moom du mubaashara li nga xam ne mooy mooy sobe gi li yëpp nañ ci desuwaat ci benn benn mu ne wasatrul awra bokk na ci juróom-benneel bi muur li nga xam ne mooy mooy awra awra dina ñëw ci téere bi ñu dañ koy faram-fàccee lan mooy awra góor ak awra jigéen bokk na ci duxulul waqt mooy waxtu bi daal di daal di dugg dina ñëw tamit ci téere bi daal di faram-fàccee li nga xam ne mooy waxtu waxtu yu julli bokk na ci ba tey li nga xam ne mooy ci chartu julli bokk na ci istiqbaalul qibla <clears throat> julli du wér lu dul nit ki dafa jublu li nga xam ne mooy mooy qibla ku jublul qibla sa julli sa julli du du wér yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatra al-masjid al-haram shatra al-masjid al-haram moom mooy qibla ba wa haythumaa kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis xadis Abi Hurayra mu ne ko idaa qumta ila as-salaa fa asbigh al-wuduu thumma istaqbil al-qibla mooy ka xam doon yaqbil fa kabbir loolu tamit nañu des wàllu niya bokk na ci li nga xam ne mooy sharti julli ba juróom-ñeenteel bi kon niya yéene kon fii dafa tudd li nga xam ne mooy shurut yi. du ko tudd benn par benn mujmalan léegi nag mu jël ko tudd ko léegi nag benn par benn daal di koy daal di koy faram-fàccee dellusee donc acharte al awal al islam mu ne acharte al ci jiitu ma charte bi jiitu ma islam wa didbuhu al kufr islam mooy al kufru mooy kéefër wal kaafir amaluhu walaw amila ay amal ab ay jëfam dees ko koy delloo ak lum munti jëf wala tuqbalu salaatu illa min muslim julli kenn du ko nangul ludul jullit julli kenn du ko nangul ludul jullit wala li wolof sax dafa foofu dafa dafa dafa dafa dafa dafa perspicace ba mu jëlee ki nga xam ne mooy li ñuy tuddee muslim mu daare koy tuddee julli loolu lay dégg gi ñu déggoon xam gi wolof xam taxawaayu julli place julli ci lislaam moo tax mu julli sax nag nga xam kay nekk jullit kay nekk muslim mu tuddee ko ab ab jullit mu ne ma dalilu qawluhu taala la koy tegtale mooy waxi borom bi mooy ne yàlla du nangul jëf ab julli nangul julli lu dul jullit ما كان ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون yàllul ci nga xam ne ñoom ñooy mbokkaalekat yi ñooy occupé jàkkaay bërëbu jullukaay boroom bi fekk na ña ngay seede ci seen bopp kéefër ñooñu la seen i jëf daal di naxasaay ñooñooy des dàq safara kon charte bi jiitu mooy alislaam lay wuteeg moom mooy al kufur daa tàmbali islaam da islaam moom mooy bi bépp solo ci shuruut yi wala yéeféer bi walaw salla aw tasaddaq aw saam amaluhu mardud yéefar bi saa su julli woon su wóoree lu mu def it jëfam kenn du ko nangu lépp jaamee lu mu def nekk lu ñuy lu ñuy nangu ndax yéefar bi yenn mbir yi muy def ci ay jëf yu baax yoo xam day dellu ci dimbali nit ñi ndax loolu dees na ko ci fay yenn boobu dañuy gis ne mos ko ci mun nañ ko ci fay fii ci àdduna waaye yow man kay am amut sikki sàkk du am dara du am dara waaye nag yi muy jëf yu baax mun naa doon luñ koy fay fii ci àdduna ci. yële xéewal yu bi am yenn mbir ñu koy faggal fii ci kaw suuf waaye yowmal qiyaam moom du ca am du ca am du fa am dara moom kenn du ko nangul moo tax jaamu yi nga xam ne la ko tax a rek mooy jaamu yàlla waaye mu leneen wut lu dut payug boroom bi loolu bi su ko defee du ca am dara wallahu wallahu aalam la ta kon julleem kenn du ko nangu moo tax julleem nekkul julli bu julleem nekkul julli bu julli bu weer moo tax julli ci ginnaaw bi nekkul lu wér te maanaam amee qaayida képp koo xam ne julleem wér na ci boppam julli ci ginnaawam day wér koo xam ne julleem wér na ci boppam maanaam jullee ñu ne julli wér na julli ci ginnaawam day wér waaye képp koo xam ne julleem wérut ci boppam julli ci ginnaawam di du wér. cheikh mu ne kon yàlla wala boog dali bi cheikh bi tudd ma kaana lil mushrikin ay ya'muru masajid allah mu ne imaaratul masajid qismaan occupé jàkke yi mu ne ci ñaar lay dool bina'uha mbokk na ci imaaratuha mooy tabax ko naam mooy tabax gi wa ma buniyat lahu min ibtighaa'i wajhi ak li nga tax ñu tabax ko ngir taa di wër li nga xam ne mooy sakku njiwu borom bi ñaar yëpp kenn du ko nangu dab ko ab yéefar man shahida ala anfusihim bil kufr loolu tekkuut laysa al muraad tashhadu anna kufar ne nekkut moom mu ñu xam ne mi yéefar la mooy nit mën naa jàpp ne du yéefar fekk ne yéefar la waaye jëfam ñooy seere ab yéefar la moo tax shahidina ala anfusihim bil kufr nit su man yee jullit la fekk na da ngay wër yi bàmmel jaamu yi bàmmel di jaamu keneen ku borom bi. wax googu muy wax ne lu lit la di seedal boppam jullit loolu seede kooku da ko jëriñ dara kooku mi ngi seede ci boppam na mu yéefar la ci lu mu yëgut mooy jëfam ñoo ko ñoo ko seede naam kon fekk ne ay jëfam ñu ngi seede moom ki ki yéefar la nekk kooku kenn du ko nangul moom la yàlla wax naan wa qadimna ila ma amilu min amal fa ja'alnahu haba'an manthura qawluhu wa ngi dar adillay ñu jël la nga xam ne moom lañu jëfoon ci ay jëf ñu daal di koy mu def ko mu doon poussière waaye yéef ni ñëw yamal kay luñ jëfoon luñ sa fekk dara naam mu ne wax ji wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an manthura dalla ala anna lahu amalan day tegtal ñu am nañu jëf waaye jëf yooyu yawmal qiyaam day doon habaa kon loolu ñu waral ko war ñu wan ne kon ne faaw ngir mu daal di jëfee daal di faaw mu doon jullit su doonee yéefar ah kon jëfam mi dafay dafay màbb mooy bépp jëfam dafay dafay dafay naam nu ma dugg ci li nga xam ne mooy xam ne te xam ne nañ ko ci am na ci das weesu li nga xam mooy chart mooy xam ne ko islaaxan naam jëm naa ne gis nañ ko ci gis nañ ko ci darsu bi weesu mooy charte foog mu daal di nekk balaa <coughs> mbir mi di tàmbali ci dafay ànd ak mbir mi naam mu ne charte thani al aqlu wa didduhu al junun wal majnun marfu anhu al qalam xatta yufiq ñaari charte bi ñu tuddoon mooy al aql mooy mu xelu amum xel te wute ko mu xel mooy ak ndof ki nga xam ne dafa dafa waaye di dafa dof kooku dañ ko yëkkatil li nga xam ne mooy lay bind ay tuyaabaam ki bakkaaram kon min al aqlu li juyok aqlu mooy al al junuun ngir nit ki daal di julleem daal saw mu doon koo xam ne ànd akum xelam te ki nga xam ne moom mooy kii àndul xelam julle mënta wér yéen li nga xam ne mooy nag al majnun mën na nekk ak mën nañ koo xaaj ñaari xaaj bi ci jiitu mooy al mutbaq ki am xam ne daa dof moom dafa doppooral ki doppooral mooy dof la goo xam ne gu wéy la mooy dof mën nga ko xaaj ci ismayn ci itibaar mën nga ko xaaj ñaari xaaj ci beneen wet mën nga ko ci beneen wet dañ koy xaaj mooy ki jiitu mooy al mutbaq mooy ki nga xam ne ki nga xam ne moom dafay dafa doppooral kooku laa ci abadan du wér ak ki nga xam ne moom yenn saa yi day ak ndof da koy dikkal yenn saa mu wér kooku jullem day wér ci jamono ja nga xamee ne xelam delsi na mooy dof ñaari dof ko dafa dopp moom ak koo xam ne yenn saa yi ak ndof da koy dikkal yenn saa mu wér kem dafa dof pooral kooku jullem du musa wér fekk mi ngi ci mi ngi ci ndof googu nga xam ne yenn saa koy dikkal yenn saa yi ndox mi daal di dof ki daal di dem kooku julle mën na day weer ci jamono ji nga xam ne fekk ba muy julli fekk na jamono jooju nekkatut ñàkkul li nga xam ne moom mooy moom mooy xelam naam bokk na yi nga xam ne mën naa dugg ci mënta dof wala bokk ñàkk xel ki xam ne dafa dem ba xelam daal di wàññeeku mooy mu naax mooy xelam daa wàññeeku mooy musabba kookit jullem du wér nga tey mën naa nekk ci e, su fekkee ne da ko eggal ci ba da xelu julleem mooy wàññeeku te wàññeeku xel mën na ko indi leen mooy lu koy faral di mooy naax naan kooku li nga xam ne mooy julleem du wér ci su fekkee ne daa dem ba mënatul a ràññee ci naax googu naka noonu almaxtu ki nga xam ne nekkul dof gu dof gu doppooral waaye nag day dafa xaw a yembadi ku yembadi tamit da ci dugg ba tey mooy yembadi googu su ko yóbbu ci bañ a ràññee am na ñoo xam ne dañuy yembadi dégg dof gu ñu xam dañuy yéey seeni sagar ak yembati lay doon kooku tamit day dugg ci mbir mi. almet ñu tam bokk na ci xam ne dañ ko ki nga xam ne dañ ko dafa ami rab da ciy dugg koo xam ne dañ ko eh, dafa ami rab su fekkee ne jamono yu ko rab yu dugal rab yu jàpp mooy possession. kooku itam jullim du du wér ndax ñi amuñu niyaam duñu am jamono ji duñu mën a am li nga mooy yéene moo tax seen i julli jo du mën a wér ndax mënuñoo ràññee ba mën a ràññee nangam ak nangam li wékk lele ak tam ki yan moo mandi ci jamono jami mandi jullem du du wér mu des al mughma alayhi la moom ala shakk du julli moom ndax dañ ko dafa dafa xëm mais ndax moom dañ ko ju attey attey dof wala attey kuy nelaw par cheikh mu ne kooku xukmuhu moom mooy atteel majnun moom atte bi ñu ko ci mooy attey ku dof fii nii la shakk kuy koo xam ne dafa xëm ci benn wet gi day nduróog kuy nelaw benn wet gi day nduróog koo xam ne dafa dafa mi wet ku dof mooy yàgg mbir bi yàgg mooy toog ay fan àndulakum xelam dañuy nduroog ki nga xam ne mooy kuy nelaw mooy yeewu nga xam ne dina ko dina ko yeewi moo yenn ci boro xam yi daal di gis ne ki nga xam ne moom moo moom mooy ki ki nelaw wala boog ki xam ne ko dafa xëm ci at tey ku dof la ban asar la am asar bi mooy fekkee ni ko at tey ku dof su yeewoo du du daal di rattraper du julliwaat lamu la ko faat. loolu la Ibnu Mundir moom mooy madhabam Ibn Abdul Barr loolu tam mooy la nga xam ne moom al-Malikiyya ak Shafi'iyya lenn la kenn ci Hanaabila day wax lu mel noonu am na boo xam gis ne moom daa mel ni kuy nelaw mooy ki nga xam ne dafay dafa xëm dañ koy jox at tey koo xam ne dafay dafay nelaw al-Hanaabila mooy seen. seen madhab bu fekkee ne ñoo jàppee dafay nelaw kon kooku su daal di yeewoo dafay julli day mel ni ku doon nelaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man naama ani salaa aw nasiyaha falyusalliha ida dakaraha ku nelaw ci julli wala nga fàtte ko na nga ko julli saa yi boo ko fàttali ko ko julli saa boo yeewoo kon kooku dañ koy faral su fekkee ne dañoo jël ne moom dafay nelaw dafa xëm ñu jàppee ko kuy nelaw kooku su jullee dafay fat wala boog dafay dafay julli ndax julli googu fay la wala adaala loolu beneen beneen bunt la waaye ñenn ñi dañuy faral itlaaq loolu dañ koy faral itlaaq qada dañ koy faral itlaaq di ko tuddee tuddee fay doon soo ko xoolee da mun na bañ a doon fay mun a doon ada ala kulli hal kon koo xam ne dafa xëm tamit day dugg ci atte mu ngi dugg ci atte koo xam ne dafa ñàkk xelam ci lan ci li aju ci wàllu fay ak fay wala julli ko wala ñàkk wala ñàkk koo ko julli am ñenn ci borom yi def tafsil te su fekkee ne xëm gi dafa yàgg su fekkee ne xëm gi dafa yàgg ñu daal di koy dugal ci xukmu aljunoon su fekkee xëm gu gaaw la mooy xëm goo xam ne benn julli la rate wala ñaar wala xëm ci bis ñu jël ko daal koy dugal ci atte ci atte ki xam ne moom mooy euh, ci atte yi kuy nelaw àlla loolu mooy gën mooy gën a a diggu dóoma ci wax yi mooy xool fekke xëm bu yàgg la ku xëm ay weer xëm ay fan kooku njëkk ko atteeku ku ñàkk xelam su yeewoo duñ ko mu julliwaat fekkee da xëm bu gaaw la ci lu jër bu gàtt mu jugaat la mu daal di ñàkkoon ca wax ko mu daal di koy mu daal di koy mu daal koy fay <coughs> mu ne dalilu alxadis rufi alqalam an thalatha الناعم حتى يستيقظ والمجنون xatta yufiq man li mooy lii dalil bi lii tegtal bi mooy xadis bi di wax ne ki nga xam ne mooy wala yëkkati nañ lii di xalam lay bind tuyaabeeg bàkkaar yëkkati nañ ko ngir ñett ñi ki neexu ba keroog muy yow ki nga xam ne moom moo ñàkk xelam ki dof ba muy ba muy cotaat xelam xelam delsiwaat was-saghir hatta yablugh ak ndaw mi xale bi ba muy muy màgg mooy kon lay wan nit ñi dañoo wat leen boole ma <laughs> ñàkk xel kii nelaw yorutum xelam kii dof yorutum xelam xale bi yoragul xel moo xel mu mat bu mën a bu mën a ràññee mu ne ma ne kon xale su fekkoon daa tàbbi ci bàkkaar kenn du ko bindal ne ko noonu ku dof wala koo xam ne day nelaw def ay mbir yoo xam ne ci biir nelaw la ko def kenn du ko bindal te lii ëpp mooy ku nelaw loo faral def ay ay mbir. kon képp koo xam ne xale nga daal di màgg su wàllam julli di war ci yow mooy soo àggee ci albulu wassaxir xata yablug dina ñëw ci albulu kañ nan mooy mandargay albulu kañ lay wax nit ki léegi màgg na wala mën nañ ko tudd léegi li xam ne mooy albulu am nañoo boo xam ne ñu koy tënk ci li nga xam ne mooy ay mandarga yi feeñ su fekkee ne góor su tàmbalee di gis karawu nag tàmbalee di gént mooy li ñuy tuddee mu daal egg ci at boo xam ne léegi dafa egg ci eh, atum boo xam ne léegi tàmbale na génn tàmbale na di di di gis ay karaw ñu ne majeur na mooy egg na mooy atum puberté mooy su eggee ci puberté signe puberté yi lool lay wane signe majeur su fekkee ne puberté bi génnul su eggee fukki at ak juróom mooy matal na fukki dugg ci fukki at ak juróom ma fekk fukki at ak juróom dugg juróom benn moo xam signe puberté yi feeñoo la feeñut kooku majeur na ci lislaam su fekkee ne fukki at ak juróomi matagut mooy duggagul ci fukki at ak juróom benni ay nag tàmbali na ñu gis ci ñu puberté kooku it mooy majeur na loolu mooy ci góor fekkee jigéen dañ coy yokk mu gis mbirit soo may fukki at sax daal di gis mbirit su boobaa dañ koy wax ne majeur na mooy kon dañ ciy boole moom lañ ca la ñu jiital da cay dugg. mooy ñett yi nga boole ci ñeent mooy mu gént wala mu tàmbalee gis kanamu karawu kanamu kanamu ginnaaw wala mu dal gis mbirit mooy ñaareel bi kon su fekkee dafa majeur boobu day doon lu war ci moom am na xanaa bi la ci boole li nga xam ne mooy atu murahaqa mooy ku ko jege. jege ma masalan nit ki su fekkoon ne. Euh, xëy na daal di xam ne mooy ngóor gi dugg na ci bis bi dañuy gis ne la la la la daal di toftaloon woon loolu yëpp at boob dañ koy jàpp mu daal di koy lam ca rotoon da koy da koy defaat mu fekkoon ne daa wóorul woon da koy wóor majeur loon waaye jege ko ndax li exigné ci rek kon dañuy gis ne majeur bi puberté bi duggoon na balaa boobu mooy dem raaxa ko xanaa bi dañ koy faral di. di di indi ngir daal koy boole ci li nga xam ne kon mooy warul nit ki mu daal di jaamu yàlla yi mu war koo mu koo def kon ba mooy ñaareelu mooy ñaareelu ñaareelu li nga xam ne moom mooy chart bi al chart thalis al tamyiz wa didduhu sigar wa axadduhu sab'u sinin ñetteelu chart bi <coughs> mooy mu ràññee li nga xam ne moom mooy décret mooy ak ndaw wala boog nekk parental ki nga xam ne moom ràññeegul dara du sax ci moom julli du sax xataa laa ilaaha illallaah nekkul lu wér ci moom dafa am niya waaye nag loolu tekkiwut ne su nekkee mag dafay tuub dugga ci lislaam yam jamono jooju noonu kenn du ko ca kenn du ko ca jàppee kenn du ko jàppee dara. ba mu des ci su fekkee ne ci aj la wala wala umra aj ak umra dafa am leen lu ay spécificité yoo xam ne dañ ko dañ ko am waaw daa dee aj mes na koo defal mes na koo defal nit julli kenn du ko defal kenn naka noonu li xam ne mooy woor kenn mu ko defal kenn lu dul ci ak wut ak ak am wuti gu ci am mooy woor kenn dool kenn ak wuti gu ci ci ak wuti gu ci am mooy woor boog du wóor du wut nit ki woor am na waaye nag ak wute def ci def ci def ci am waaye julli moom kenn mënu ko defal kenn te ak dees koy defal dees koy defal kenn waaw moo tax nga ko aj kon gis te yéeneem wuti na moo tax aj mu daal di umra mu daal di ku màggagul mu def umra waaye nag ndax umra googu doon umra waay wala day doon naafila mais ne su màggee da koy da koy da koy da koy da koy doy déedéet mooy su majeure la nga xam mooy war bi day ñëw ci moom mooy umra gu mu def ci jamono yi tamyiz wala boog jamono yi aj ga mu def jamono yu nga xam ne jamono yi parental la eggagul atu mën nañu ne wér na waaye nag du daal jël place su xam la war ca moom su màggee majoré daal am lu mu aje dafay day war ci moom wallahu aalam mu ne waxadduhu ni ñuy nattee tamyiz mu ne sab'u sinin juróom-ñaari at juróom-ñaari at suñu waxee nag ci lislaam saay bu ñuy waññi lañ ciy tudd mooy hilaaliya bay ko xel saay boo déggee ay at ci lislaam mooy at yi ñuy wàññi ci weer yi lislaam page yi nga xam ne mooy calendrier grégorien bi nekkul ci li xam ne li nga moo jëm ci jant bi ci weer bi la naam su amee li nga xam ne kon su matalee li nga xam juróom-ñaari dugg ci juróom-ñetteel ba kooku dañuy wax ne kon moom egg na ci tamyiz am ñu ko jël daal koy tamyiz comme ni ñu ko waxee ci li jiitu naam. mu doon loo xam ne nisbi la mooy mu doon loo xam ne jaamu yàlla bu nekk ak tamisam jaamu yàlla bu nekk ak ak tamisam ولمن أخرى فيها قوة أنه حصول تمييز بين الأعيان تماما mooy su fekkee ni dem na ba wala boog wax ci mooy fekkee dem na moom commencé moom muy ràññee mbir yi ci lu bu leer mën a tontu waaye mooy day ràññee mbir moom ràññee lépp loo ko wax mu ràññee ko amagul juróom-ñaar rek mais nag lépp ràññee xam na lu baax xam na lu bon moom la wolof naan mu xàmmee ndi jooram ak càmmiñam boo fi amul juróom-benn at it kooku dafay doon na mat julleem day wér fekkee war dañ ko natt foofu kooku nit ki mën naa waaj juróom-ñaar ko du fa egg ndax mën naa ñoo xam ne juróom-ñeenti at la wala jëm kaw ci lañ koy dàmbale. borom téere bi bi nga xam moom la tànn mooy mooy juróom-ñaar moo juróom-ñaar yi moom mooy <coughs> mooy juróom-ñaar yi ci lañ xam amee juróom-ñaar at rek kooku na xaalu tamit. alors que mun nga ci beneen bi mooy kon tamyiz bu nekk bu nekk ak wala boog jaamu yàlla bu nekk ak tamyizam ñu xool nit ka ndax ràññee na ca su fekkee ràññee na ca soobaa daal jëfam daal di daal di wér soo fekkee ràññew ca jëfam ju jëfam ju wér naam moo demee suma yu'mar bi saali qawli muru abnaakum bi salaati li sab'in la ñuy tegtalo mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne digal leen seeni doom ñu julli sunu amee juróom juróom ñaari at mooy des koy digal julli juróom juróom ndax kon jamono jooju ci la julli tàmbale di di wér loolu lay tegtaloo gis te kon loolu mooy wane na lu mooy xadd bi lu nekk loolu du doon si jëlu yu du wér ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daf ko daf ko bàyyi wallahu aalam xadis ba wëri daan wadribuhum alayha li ashr tàmbalee liñ leen dóor nag ñu jël leen leen ci li nga xam ne mooy suname suname fukki at mooy daal dégle ba na doon déglu dafa ànd ak punition su fekkee ne ju fukki yi moom fekkee ne da nga leen digal julli su fekkee ne da nga leen ca da nga naam wala xam ne fii nekkul lu war nekkul duur ba nekkul lu war waaye de mu mubaalaga rek fii fi tamrin huna awjaba ala alwalidain darbahum alayha li ashra fa war waajur ñu dóor leen fekk mbir bi war a gottiñ xale ba tekkut ne wadribuhum alayha al ashr nekkut ngir ne dafa war ci ñoom ñu julli waaye nag dafa mooy da ngay gën a taral ci daal leen di digal julli ba ci fukki at ngir ñu daal koy tàmm kon juróom-ñaar at lay tàmbalee digle julli fukki at yu jotee julli wut nag mun nañ ko sax mun nañ sa corriger digal jàngal ko li nga xam mooy nañu jàppoo nang ko julli mooy julli moo dama teg xadis ba tey dafa war mu ne wa farriqu baynahum fil madaaji su fukki at yi jotee tamit dana di tàmbale nag daal leen di tàqale dootu leen boole ñu bokk fu ñuy tëdd bokk lal góor jigéen wala bokk mbàjj fekkee sax jigéen ak jigéen la ñu jël xale bu góor boog xale bu góor wala xale bu góor boog xale jigéen ndax fukki at yi ci la tàmbali ñu commencé ràññee yenn mbir yi tàmbali di am li nga xam ne mooy shahwa mën na indi mën na indi fitna moo dañu tàmbali di leen tàqale mais l'islam dafa xër ci dafa xër ci soril nit ñi lépp luy yóbbu ci ñoom lépp lu yóbbu ci perversité su demee bay tàqale ay xale ci ñu bañ a bokk benn lal ci xale yom fukki kon waxu la ñaar ñu bokkut ndey ak nekk ay mag wala ñaar ñu boo xam ne nekk ay mag di weet wala di am den doxali Sénégal am na bari lu fay xew yenn saa yi ci ay kër ci ay fitan ci dara warul la ko dul jaxasoo gu ëpp dañ koy jaxasoo te mu wuuteeg li nga moom la sariya daal di daal di daal di digle euh, mën nañu yemale fi tey dars bi ci beneen jël xam mooy asharatu rabi mooy rafu rafu alxadas wallahu taala alam waaw barakallahu fikum euh, mën nañ jël question yi wala bu Cheikh bi ñu ngi gërëm lu jotaay bi di ñaan suñu borom mu doole xam-xam bi. allahumma amiin barke ñu ñëpp. <clears throat> man dama romb sànq benn kii rek benn tweet boo xam ne maanaam ndaw si da doon wax si jàpp jàpp jàpp bi ngay jàpp balaa ngay tëdd daal. après bi ma rombee ci suuf maa ngi gis benn waay di commentaire naan maanaam jàpp bi ngay jàpp balaa ngay tëdd boo ngelawal du ko toj. te man loolu maanaam mosuma si gis benn xadis wala kenn du si wax nee na daal si Serigne Adi Niass la ko may leeru nag ba xam loolu dëgg la wala ndax gisuma dara ku si gisuma kenn du si wax daal. lan la jublu ci ngelawal du ko toj du su ngelawale mën na ci julli wala lan la jublu mooy war naa dem tëddi. maanaam mooy lu ñuy wax ni balaa ngay tëdd pour nga ànd ak njàpp daal balaa ngay tëdd. ala kulli xaal eh, ci li nga xam ne mooy njàpp gi nga xam ne mooy puddal ne ko julli tax koo jóg la chaque ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na fu mu ko diglee ci dig digleen boo xam ne daa wuteeg njàpp goo xam ne dañ ciy julli ndax ñu ci xadis muy digle ci su fekkee nit ki dafa sëkk ak daal di bëgg tëddaat te sangoot mu jàpp jàpp googu la chaque ne dara du ko toj ndax su fekkoon ne ndax jàpp gi nekkul jàpp gu jàpp ndax jàpp la xam ne da nga am toj tànge bu mag nga def toj tànge ku ndaw gi. jàpp googu pour nelaw la ba tax bi sallallahu alayhi wasallam digle li ngeen diggante su fekkee ni daa seeg soxnaam bëgg a seeyaat ak moom beneen yoon lu bokk ci juddi gi mu sangu diggante jàpp diggante wala mu sangu bu daal di def seek moom pare bëgg dem ba góor tamit jigéen benn la ci mu bëgg daal di euh, nelaw te mun ta sangu mu daal di koy digal mu jàpp kon foofu noonu mu nañu dugal ne jàpp bi ngay jàpp pour nelaw soo ko jàppoo benn yoon mën ngaa dem daal di tëddi. mooy jàpp googu nit mën na koo tëddaale donte dafa tojaat dafa tëdd jàpp ji daal toj duñ ko wax mu daal di jugaat daal dem jàpp ji waat loolu saxut suñu sax mooy benn jàpp ko la waaye nag kenn du ci jublu mooy jàpp boobu noonu su tojee mën nga dem daal di ciy julle loolu moo wérut mooy jàpp julli moom lay toj jàpp moo koy toj waaye fekkee pour tëdd la rek bis boo ko jàppee benn yoon doy na ndax soo nelawee eh, nelaw yu xóot ci li gën a wér jàpp toj na te pourtant jàpp googu noonu mooy jàpp nga jàpp kuy guddi yëpp loolu mooy jubluwaay bi ci wax ji wallahu wallahu alam eh, jazakumullahu xayran yaa ma barakallahu fiik amiin barakallahu fiik eh, Oustaz ma amoon naa benn laaj eh, par rapport ak xale bi nga xam ne bu amee par exemple juróom-ñaari at mu commencé ràññee muy juli ñu ne julli bi wér na léegi xale bu bàyyee julli bi est-ce que def si am baakaar vu que bu jullee da si am euh, déedéet bi du du du war lu dut dafa majeur mooy tamyiz bi loolu si xala rek dafa war jul wér na waaye nag nekkut nekkut sa chartu chartu wujub nekkut loo xam ne daf koy day tax mbir bi daal di daal di war charte yi wax na sànq chartu sixa sa toqabul nga chartu wujub tamit charte boo xam ngir mbir bi daal di war ci moom la mooy julli ki li nga xam ne mooy tamyiz nekkut charte boo xam ne dafay warlul moom julli waaye dafay am day wér ci moom julli naam su wéree nag wér googu mën na ci am yi li xal bi def ci tamyiz lu na ci am waaye nag su ko bawee du ci am bakkaar loo xam ne dafa war ci dafa war ci moom wallahu aalam naam yëkkati jotaay bi. daay kon mën na yem fii daal su ko am benn question incha allah. ndax mën na yëkkati jotaay bi kon. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa